yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu jógee madina di dem makka li gisoon nañ ci yoon wi ñi nga xam ne dajana ko ñoom ci dignitaire qurayshi ki mu njëkk a dajeel di ammuhu al abbaas ibni abdil muttalib radiyallahu taala anhu wa ardaa ki ci tegu muy ibnu ammi abu sufiyaana ibn alxaaris mu àndoon ak ibnu ammati rasulillah sallallahu alayhi wasallama di abdallah ibn abi umaya wala abdallah ibn Aatika binti Abdil Muttalib radiyallahu taala anhu ñu mujjoon tuub gisoon nañ seen tarjama walillaahi alhamdu wal gisoon nañ tamit ci jataay bi weesu ci yoon wi ci bi witt li nga xam ne mooy alkabaas samarul araak muy alkabaas samarul araaki muy li nga xamante ne nii mooy fruit wu garab goo gëla te soccam siiw di shajarul araak ak li nga xamante ne mooy nettalib dina abdallah ibn mas'ud boobale gisoon nañu nettali seydna anas ibn malik radiyallahu taala anhu ardaa tey comme niñ ko waxe woon ñuy laaj ci mu ñu war a ci wàllu li ci wàllu koor gi ndax bu ñu fàtte ne mbir mi ci weeru koor la xewe woon comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisa woon walillaahi boobu siyamaa laa ko soti woon ndax xadiisu imaam ibn isxaaq bi nga xam ne gis nañ ko gisati ko moom la jëkk tudd presque ndax nii la ko imaam ibn isxaaq nii la nettalee mbir mi dane wa xaddatani muhammad ibn muslim ibn shihaab az raxmatullahi alayhi an ubaydillahi ibni abdillahi ibni utbati ibni mas'ud an abdillahi ibni abbaasin radiyallahu anhuma annahu qaal summa madaa rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam li safarihi wastaxlafa ala almadinati abaa ruhm Kulthum ibn Husayn ibn Utba ibn Khalaf al-Ghifaari wa xaraja li ashrin madayna min Ramadaan fa saama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam wa saama an-naasu ma'ahu fa saama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fa saama an-naasu ma'ahu xatta ida kaana bilkadiidi bayna usfaana wa amajja aftar loolu la xam nga riwaay bii lii nii gis nañ ko gisatu ko mais buñ ci àggoon côté bii dama doon wax mu am lu mu wax àggale parce que li ñu soxla woon nekkul woon lii dane moom imaam ibn Isaaq wa xaddasani Muhammad ibn Isxaaq wa xaddasani te Muhammad ibn Muslim ibn Shihaab az-Zuhri sama sëriñ di Muhammad di doomu Muslim Muslim boobu di doomu Shihaab bokkoon ci kojug Banu Zuhra raxmatullah alayhi di imaam az-Zuhri bu siiw bi an Ubaydillah mu jële ci Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anil jami' an ibni Abbas mu jële ci Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu ne thumma mada ginnaaw gi mu dem continuer rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wa sallam li safari ci voyage am boobu ngir dem Quraysh wastaxlafa ala almadinati aba ruhmin ki mu bàyyi woon mu assuré intérimam mooy aba ruhm di kulthum ibn husayn ibn utba ibn xalafin alxifaari raxmatullaahi aley wa xaraja mu génn moom aleyhi salaatu wassalaam li yoo xam ne weesu nañ ci ramadan mu ne fa saama rasulullah lii nag lañ teggi woon mu ne fa saama mu woor rasulullahi ndaw yàlla li sallallahu alayhi wasallam wa saama nnaasu maa nit ñi woor ak moom mooy li ñuy génn keroog Medina di dem yonent bi aleyhi salaatu wasalaam dafa woor nit ñi dañoo woor mu ne xatta ida kaana bilkadiid ba ni muy àggee bërëb buñ naan alkadiid bayna usfaana nekk diggante usfaan wa amaja ak amaj aftara ci la doge moom alayhi salaatu wassalaam kon mooy dañoo woroon loolu moo tax bi ñu àggee marra dhahraan comme niñ ko gisewoon ci jataay bi weesu nit ñi di huit kabaas fruit wu garab goo gële di lekk mooy daa fekkoon ne dañoo dogoon ndax lamma ataw usfana lamma ataw kadidan bayna usfan wa amaj aftara wa aftara an-naasu ma'a ci la doge moom nit ñi daldi di dog ànd ak moom alayhi salaatu wassalaam te loolu imaam al-Bayhaqi daal di na koy solo comme niñ la ko waxe woon <laughs> ah muy càllale bañ la waxoon mu jële ko woon ci Aasim ibn Ali ci xadiisu Aasim ibn Ali moom mu jële ko ci imaam al-Layth ibn Sa'daan Uqaylin du imaam al-Bayhaqi moom moo jële direct ci ki nga xamante ne eh, mooy nu mu tudd eh, kële noonu lool mën da nekk jëlewul ci moom direct jëlewul ci moom direct waaye keneen moo jële ci moom muy yoonu eh, Aasim ibn Ali mu jële ci al-Layth ibn Sa'd an Uqayl mu jële ci Uqayl alhamdulillah an az-Zuhri mu jële ci imaam az-Zuhri moom mu nettali mooy même càllale biñ jóge léegi ci càllale imaam ibn isxaaq ibn yasaar raxmatullaahi aley ci càllale boobu la woon nga xam ne imaam ibn abbaas dane anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallama gazaa gazwatal fatxi fi ramadaan mu ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam dafa xare xare fatxu makka ci weeru koor dafa xare xare bii ci weeru koor ci boobu mu ne moom seydna abdullah ibn abbas saama rasulullah sallallahu alayhi wasallam xatta balaga alkadiida almaa alladi bayna qudayd wa usfaan aftar falam yazal yuftiru hatta insarama ash-shahr ah mu ne moom imaam Ibn Abbas mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa woor keroog bi muy génn Medina xatta balaxal Kadiida ba ni muy àggee fi nga xam ne mooy Kadiid ba mu ne foofu almaau alladi bayna Qudayd wa Usfaan mooy ndox mi nga xam ne moo nekk entre Xudayd de Usfaan aftara ci la ci la ci doge mu ne ci noonu ci la doge ah falam yazal falam yazal deñul yuftiru di dog mooy bañ a woor xattan sarama shahr ba ni weeru koor gi di jeexe ba ni weeru koor gi di jeexe ah na ko noonu imaam al buxaari raxmatullaa alayhi soloona ba léegi di wax ci keroog naka la yonent bi alayhi salaatu wassalaam doge mu ne moom imaam ibn al buxaari raxmatullaa alayhi boo demee ci kitaabul magaazi bi muy tudd ci gazwatul fath moom nag dane xaddatana ali ibn abdillah qaala xaddatana jarir an mansuur an mujaahidin an taawusin an ibni abbaasin radiyallahu anhu annahu qaal mu ne moom imaam albuxaari xaddatana ali ibn abdillah mu ne nettali nañu ali ibn abdillah moom moo ñu nettali qaala mu ne xaddatanaa jarir mu ne nettali nañu jarir an mansuur mu jële ci mansuur an taawuus moom an mujaahid mu jële ci mujaahid an mu jële ci imaam Taawus mu jële ci Seydina Abdallah ibni Abbaas mooy Mujaahid xam nga Mujaahid imaam Mujaahid taalib imaam waaye tey jëlewul ci moom direct dafa jële ci mbokk taalibeem di Taawus moom moo jële ci imaam Abdallah ibni Abbaas annahu qaala mu ne boo gisee riwaay yiñ ci yépp moom moo ko solo radiyallahu taala anhuma mu ne saafara rasulullahi mu ne saafara rasulullahi yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa gàddaay dafa dafa dafa tukki fii ramadaana mooy tukkeeb gazwatul fatx bii lay wax tukkeeb gazwatul fatx bii lay wax mu ne saafara rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi ramadaan fa saama xatta balaga cusfaana summa dacaa bi inaa'in fa shariba nahaaran li yaraahu nnaas fa aftara xatta qadima makka mu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam keroog ci gazwatul fatxi dafa woor ba agsi Usfaan riwaay imaam ibn Isxaaq bi nee woon nag al la entre Usfaan ak Amaj mooy benn la rek mu ne ba mu àggee foofale di Usfaan ci la woo daldi laaj ñu jox ko ndab benn récipient boo xam ne ndox a ci nekk walla leneen dinañ gis yeneen riwaay yi wax leneen lu dul ndox mu ne fa shariba mu naan naharan bëccëg la naan li yaraahu naas ngir nit ñi gis ko insha allah dinañ ñëw ci masala yi bu ñuy yi ñuy jàngat ci ghazwatul fath li nga xamante ne nii mu naan bëccëg ngir nit ñi gis ko dinañ ñëw ci loolu kon ci njàngat yi insha allah eh, ci woor koo xam ne day tukki foog naa loolu sax gisoon nañu ko ci àttey bi ñuy wax ci affaire Ramadan bu ma juumul gisoon nañu loolu waaye dinañ ci tudd loo xamante ne lu gaaw la nit koo xamante ne est-ce nit koo xam ne par exemple dafa dafa xëye Lyon woor weeru koor mu dem Paris est moom léegi bu demee Paris mooy bi muy quitté Lyon ñu ngi cinq euh, cinq heures et mooy fajar bi du matin dafa woor mu dem génn këram six heures jël train bi dem ba Paris xam nga masaafatul xasr dugg na ak fu mu mën a wàññeek yooyu est-ce que bu boobaa kooku mën naa dog parce que ci voyage nekkum déet yooyu insha allah dinañu ñëw ci masala yooyu insha allah ci côté partie njàngat yi mu ne kon yonent bi alayhi salaam dafa woor xatta balaga Usfaana ba ni muy daje fi nga xam ne mooy Usfaan ci la woowe laaj benn récipient ñu jox ko fa aftara mu daldi dog fa shariba nahaaran mu naan bëccëg la dog li yaraahu naas ngir nit ñi gis ko mu ne deñul nag fa aftara xatta qadima Makka deñul di dog moom alayhi salaatu ba ni nga xam ne ci lay agsee Makka ci lay àggee Makkatal Mukarrama zaadahallahu tashrifan wa takrima mu ne moo tax riwaaya bu ne wa kaana ibnu Abbaas yaquul saama rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi safar wa aftar faman shaa'a saama wa man shaa'a aftar moo tax imaam Abdullah ibnu Abbaas da doon wax naan yonent bi alayhi salaam daal woor na ci tukki dog na tamit ci tukki kon nag ku mu neex weeru koor nga woor ku mu neex tamit nga bañ a woor waaw ndax ñaar yëpp yonent bi aleyhi salaatu salaam def na leen loolu la euh, imaam Ibn Abbas ci riwaay imaam al yi boobu rahmatullah aleyhi daal wax. kon gis nañ nekkoon kon dafa dog ci bëccëg ah. mu am ndax riwaay yi wax ci lii nii bari na naka noonu ku mel ni ñoom imaam Abdurrazzaq as-San'ani daal dinañ koy solo imaam abdurazaq imaam al bayhaqi soloo na ci ay kii yu bari ta imaam ay riwaay yu bari imaam al shaykhaani tamit daal dinañ koy daal dinañ ciy soloo waaye xoola riwaay imaam al bayhaqi bii ba léegi ci dalaa'ilu nubuwwa imaam al bayhaqi mu jaar ci yoonu Atiyya ibn Qays an Qaza'a ibn Yahya an Abi Sa'id al-Khudri te nettali bi càllale bi mas nañ ko gis bu yàggul bi ñuy gis début bi léegi ci waa bi ci Fathu Makka gisoon nañu Seydina Sa'id Abi Sa'id al-Khudri mu ne radiyallahu anhu mu ne aadan na aadanana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam birraxiili aama fatxi li laylatayni xalataa min ramadaan xam nga rek càllale bii nettali bii imaam Ahmad ci boppam solo na moo tax mbo lii nii la imaam boo fàttale ko imaam alxaafid ibn Hajar moom la dëgëraloon ci kañ la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn kañ la yonent bi aleyhi salaatu wassalaam génn daal di dem. makkatal mukarrama moom deux jours yu romb ci ramadan moom la nootaloon imaam al-Haafid ibn Hajar ndax riwaaye imaam Ahmad bii te imaam al-Bayhaqi daal na koy solo te mu jaar ci Seydina imaam Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dañoo digal ñu daldi laxas ngir ñu voyage yi waajal suñuy matuwaay amal fatxi ngir génn keroog at mi nga xam ne ci la fatxu makkaan li laylatayni xalataa min ramadaan fekk ñaari guddi moo romboon ci ramadaan mu ne fa xarajnaa suwaaman xatta balagnaa alkadiida fa amaranaa rasuulullahi sallallahu alayhi wasallam bil ñu génn bali nga xam ne ci lañuy àggee Kadiid ba ni ñuy àggee Kadiid yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daldi ñuy digal nañu dog mu ne fa asbaxa nnaasu sharjayn minhum as-saa'imu wa minhum al-muftir xatta idaa balagnaa al-manzila alladii nalqaa al-aduwwa fiihi amarana bil fitri fa aftarna ajma'un mu ne ñu xëy bam ñu digalee ñu ndox fële ci yi journée wo ba ñu xëyee nag nit ñi nekk ñaari ñaari pàcc comme que démb waxoon na leen ñu ndox am nag ñoo xam ne tey woor nañu am ñoo xam ne wooruñu mu am ñoo xam ne dañoo woor am ñoo xam ne wooruñu mu ne nag ba ni nga xam ne ci lañuy àggee bërëb bi nga xam ne fa lañu war a dajeek noon bi mu daldi ñuy digal nag nañu yéen ñépp daldi leen dog ñu daldi dog ñun ñépp ñi wooroon dog ñi woor ñu dogul moom ñi dogoon moom dog nañ ba pare waxoon nañ la imaam Ahmad daldi woon na koy solo même chose la waxta xadiis boobu boo demee mu ngi ci Eh, li cosaanam muy saxiixu imaamu muslim eh, ibn al-Hajjaj rahmatullah boo xam ne presque mook bii ñoo niroo presque mook bii wa niroo imaam Abu Dawud imaam Abu Dawud at-Tayaalisi rahmatullahi alayhi dafa solo xadis boo xam ne mu ngi ko jële ci seydinaa jaabir ibn abdillah radiyallahu taala anhuma boo demee ci musnadu imaam abu daawud as-sijista ah, ah, ah, non at-tayaalisi moom mooy boroom sunan bi moo euh, waa ashaabu sunanil arbaa ci ñoom la bokk waaye imaam abu daawud bi moom bokkuñu mooy seen sëriñu seen sëriñ la woon ndax imaam Abu Dawud bi at-Tayaalisi sëriñu ñoom imaam Ahmad la woon voilà mu nekkoon mbokk Seydina imaam Abdurrahman al-Mahdi ñoom ay sëriñu imaamu Ahmad lañ woon te imaam Abu Dawud te imaam Abu Dawud as-Sijistaani moom taalibe imaam Ahmad la voilà moo tax bokkuñ ah, imaam Abu Dawud bële mooy Sulaymaan ibn Ash'ath as-Sijistaani rahmatullah alayhi kon imaam abu daawud at-tayaalisi dafa wax ci musnadu at-tayaalisi mooy musnadam bi mu soloo kon ci seydina jaabir ibn abdillah ibn amr ibn haram radiyallahu anhuma mu ne xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam aam al-fath saa'iman xatta ataa kuraa alxamiimi wannaasu macahu mushaatun wa rukmaan mushaatan wa rukmaana wa daalika fi shahri ramadaan faqiila yaa rasuulallah sallallahu alayhi wa sallam inna annaasa qad ishtadda alayhim as-sawm wa innamaa yanzuruuna ilayka kayfa facalta fa daa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama bi qadaxin fiihi maa'un fa rafa'ahu fa shariba wannaasu yanzuruun fa saama ba'du nnaasi wa aftara al-ba'd ilaa aaxiri al-xadiis. kon Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu anhu mu ne mu ne xaraja rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallama aamal fatxi saa'iman mu ne keroog yonent bi yi salaatu salaam bi ñuy dem fatxu Makka dafa génn nekk koo xam ne dafa wooroon xatta ata Qura al ba muy agsee bërëb bu naan Qura al-Ghamim soriwul Usfaan foofu presque mooy même bërëb bu yooyu noonu mu ne wannaasu ma'ahu mushaatan wa rukbaana nit ñu saxaaba yi radiyallahu keroog bi ñuy génn jàngal nañu fi mooy ne du ñépp a waroon na Makka ba Medina gaa yi dem Makka di di di dem Medina di wala jóge Makka dem di ziyaare ji Yonent bi alayhi salaatu xam nañ ne yoon boobu du yoon bu facile malgré bus yi rek waxoon nañu fi masoon nañ fa ay jamono ujaaju suñu réew ni ñu doon ñenn ñu naan dañuy kaas dañuy def grève xaw ma lan euh, yooyu yépp waxoon nañ ko tuddoon nañ ko fi ndax dañoo déggoon ñoo xam ne ñoom ñoo ñoo fay nekk ci commission beeg wala ña fay dem ñoo xam ne dañ ne dañoo gisoon loolu ba ñu ci doon indigné te tamit di wax gaa yi nga xam ne ndax nee nañ añ ya xaw ma nim demeeg yu mel noonu yu mel noonu daal lañu doon wax ñu ne dañuy protester ba ñu ne woon loolu yi mu ne waaye ñoom responsable yi tamit war nañuy respecter seen parole waaw waaye ñu ne ñu xam ne jaamu yàlla lañ fi nekk ñëwuñu fi. agsi bokkul ak syndicalisme le pèlerinage n'est pas du un syndicalisme voilà dem fa di jaay ay ay brassard rouge yooyu yëpp affaire caaxal la yoo xam ne laqad gharra naa naasa ki nga xam ne moo ñu dugal ci yooyu yëpp mooy Iblis ak suñu bakkan ak bëgg ay ñu ne moom moo jiite woon keroog ñaxtu ba yu mel noonu nga xamante ni xamoo ne saxaaba yi radiyallahu comme gàddaay bi ñenn ñi dañ doon dox waaye bi ñuy ubbi ji Makka it Seydina Jaabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu nee na euh, wan naasu nit ñi keroog maahu ñu ngi ànd ak yonent bi alayhi salaatu wassalaam mushaatan ñenn ñi ñu ngi dox waruk baanan ñenn ñi war mu ne wa zalika fii shahri ramadan mu ne woor boobu nag bul foog ne la woon de tatawwu la de mooy wooru naafila déedéet mu ne wa zalika fii shahri ramadan mooy ci weeru koor la xewoon faqiila ñu ne yaa rasuulallah sallallahu alayhi ñu ne ko yow ndaw yàlla li de sallallahu alayhi wa inna an-naasa qad ishtadda alayhim as-sawm wa innamaa yanzuruuna ilay kayfa fa'alt xam nga doxe Makka non Medina di ñëw Makka saay woor loolu dafa metti ak désert bi ni mel tey bul xalaat oto yi ñu climatisé yi gaay dugg te du leen tee waaw du leen tee kaas ñenn du leen tee kaas xalaatal ñoo xam ne nag dañuy dox waaw ak tàngoor week poussière beeg lépp teg ci ñu woor ñu ne yonent bi alayhi salaatu wa salaam ah qad ishtadda alayhim as nit ñi de inna an-naasa qad ishtadda alayhim as-sawm ñu ne ko nit ñi koor gi tar na ci ñoom de koor gii de koor gu góor koor gi metti nag ñoom nag nit ñi defuñ yow lañuy ñuy xool rek yow la ñuy xaar di xool lan ngay def waaw mu ne fa daa rasulullah biñ ko waxee lool yonent mi alayhi salaam daal di laaj bi qadaxin ci ndab benn récipient boo xam ne fii fiihi maa'un dafa am ndox ci biir fa rafa'ahu mu daal di koy yëkkati waaw mu yëkkati ko ba ci kaw fa shariba mu daal di naan wan naa yanzuru nit ñi di ko xool mooy daa bëggoon nit ñi gis ko daa bëggoon nit ñi gis ko fa saama ba'du an-naas wa aftara ba'd ñenn ñi daal di dog te saase ñeneen ñi daal di continuer seen koor mu ne hatta uxbira an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam anna ba'dahum saa'im fa qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam ulaa'ika al-'usaah ñu ne après ñu daal di wax yonent mi alayhi salaatu ne ko mais malgré tout am nañu woor ah. mu ne ulaayika ñooñu woor al-usaa ñi nga xam ne ñooy ñi nga xamante ni ñooy ñi nga xam ne dañoo mooy ndigal li ulaayika al-usaa ulaayika al-usaa falam yazal muftiran hatta salaxa mu continuer moom di woor alayhi salaatu wassalaam ba ni nga xamante ne noonu la weeru ramadan daal di jeexe complètement am na ci yeneen riwaay yoo xam ne dañ ne dafa yëkkati loo xam ne laban moo ci newoon bii moom ne yenn yi ne ndox mu dal di naan kon noonu e, loolu mooy li nga xam ne moo xew foofu yeneen bi aleyhi salaatu wassalaam daal di dog ñépp dog ñenn ñi woor ñeneen ñi woorul euh, comme ni nga xamante ne imaam Abu Sa'id al-Khudri nee na début bi waxul woon dara bi nga xam ne nag ci lañu agsi fi nga xam ne fa lañu war a dajeek noon bi nag dafa jël décision nag ferme ne nag ne ñépp dog ndax loolu ci lañuy gën a li nga xam ne mooy kàttan en face noon bi nga xamante ne nii moom lañuy jóglo kon nag kon loolu moo jëmoon ci wàllu koor gi kon ñu gis ne yeneen ci ma lay saar saar nag depuis boobu mooy boobu ba mu koor gi li des ci koor gi yépp wooru ko léegi nag dinañ ñëw ci masala yooyu mais nga ne mais yeneen ci ma lay saar saar ñaata fan la def Makka ñu ne la waa loolu dinañ ci ñëw buñ ci ñëwee dinañ ñëwaale ci masala yi ñu la waxoon ci wàllu koor gi euh, nga ne ma waa kon kay ku dem Paris kay moom man naa xanaa kon début koor gi mu daal di fay dem comme que Lyon la dëkk kon kay kooku war naa mën dog ba koor gi ba ba koor gi jeex xanaa weer wi jeex ñu ne la ah loolu nag dafa am ay teqantal yoo xam ne insha allahu dinañ gën a ñëw ci côté boobu bu ñu ci àggee voilà léegi nag kon ñu continuer ci yoon bi kon ñu ngi woon fi xamante ne moom la imaam ibn Isaaq ibn yasaar rahmatullahi alayhi wa ala abihi daal di woon wax ba léegi bul fàtte ci li nga xamante ne mooy riwaayam biñ la tuddoon léegi mu jëla ko ci imaam Zuhri mu jëla ko ci sayyidina Ubaydillah ibn Abdillah ibn Utba mu jëla ci sayyidina Abdallah ibn Mas'ud ibn Abbaas Abdallah ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anil jamii' mu ne moom imaam ibn isxaaq kon ñu ngi woon marru dhahran fa la wàccoon boo fàttale ko mooy foofu lañ ne woon muy marru dhahran marru dhahran mu nekk dëkk foo xam ne fu siiw bërëb bu siiw diggante Makka ak Medina foofu nag la kii imaam ibn Isxaaq ne rahmatullah alayhi ci nettali boobu kon yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di continuer yoonam ba ni nga xam ne ci lay àggee Marru Dahraan mu ne fa lamma nazala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam Marra Dahraani qaala al-Abbaas ibn Abdil Muttalib waa sabaaxa waa sabaaxa quraysh waa sabaaxa qurayshin wallaahi la in daxala rasuulullaahi sallallahu alayhi wa sallam makka anwatan qabla an ya'tuuhu fa yasta'minuuhu innahu la halaaku qurayshin ilaa aaxiri dahr. imaam Ibn Isxaaq kon ci riwaaye boobu bu Seydina Abdallah ibn Abbaas mu ne fa lammaa nazala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam marra zahraa bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam daal di wàcc Marr Dhahran fa nga xam ne fa lañ doon uti alkebaas doo fàttale koo ci riwaaye yéle waaw le Seydina Jaabir waxoon ne même bu dee ne ci riwaaya imaamul Buxaari ak imaam Muslim ibnul Hajjaaj rahmatullah alayhima tudduñu tudduñu woon ban xew-xew la woon kene kunna ma rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam bi marri dhahraani najtanil kabaas mu ne dañoo ne war a yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci marru dhahraan doon witt li nga xam ne mooy alkabaas di samarul araak ba ñu wàccee foofu nag mu ne qaala al abbaas ibn abdil muttalib ah mu ne Seydina Abbaas ibn Abdul Muttalib dane ba ñu wàccee foofu qultu ma ne waa sabaaxa Quraysh waa sabaaxa Quraysh ay woy Quraysh mooy waay waay woonaa woonaa woonaa alkandek Quraysh waay waay liñ nar a tey Quraysh la yëguñu lu xew ay waay woonaa Quraysh waay fajaru Quraysh gi wallaahi la in daxala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam makkata wa qabla an yatuuh fa yasta'minuuh bés bu yonent bi aleyhi salaam de duggee maa ngi wàcc yàlla ne bu duggee Makka ci force laata waa Quraysh di di ñëw ngir wax mu jàmmal leen mooy ñu ñëw bon livré wu ne bon ñoom euh, nekkuñu fi di opposé wu benn xare wala benn résistance bu waa Quraysh deful loolu ba yeneen ci balay saam dugg Makka ci force innahu dëgg-dëgg man al Abbaas la halaaku wat naa ne loolu mooy alkande Quraysh alko Quraysh disparition de Quraysh ila axiri dëhri ba ni àddina li tukkee xaalat imaam al abbaas di nettali di wax imaam abdullah ibn abbaas di nettali ne bàyyi ji lii la wax xam nga ibn abbaas radiyallahu anhu wa an abiihi ñoom la àndaloon doon dem fi nga xamante ne mooy di gàddaay yi xam nga ñoom la àndaloon doon dem di gàddaay yi ak njabootam mais moom lii muy nettali moom Seydina Abdallah mu ngi ko jële ci baayam al Abbaas radiyallahu ta'ala an moo tax nga dégg mu naan fa qultu mooy fa lamma nazala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam marra dhahran qaala al-Abbaas ibn Abdil Muttalib fa qultu waa sabaaxa Quraysh waa sabaaxa Quraysh wallaahi la in daxala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam makkata anwa qabla an ya'tuuhu fayasta'minuuhu innahu la halaaku Quraysh ilaa aaxiri dahri Ah. léegi moom loolu la wax Seydina al Abbaas loolu la doon wax mu ne moom Seydina Abbaas fa jalastu léegi nag ma daal di toog ci baxlaay yonent bi sallallahu alayhi wa ndax waa Quraysh ba fii nii yëguñu li xew yëguñu li xew moo tax qad umiyat al axbaaru an Quraysh falam yablughum xarfun waaxidun an masiiri rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wala yadruuna maa huwa faa'il wa hum mughtammuuna limaa yaxaafuuna min ghazwihi iyyaahum Quraysh ba nii nii yëguñu amuñu benn araf ci ci ci cheminement wu Yonent bi alayhi salaatu salaam ci route bi mu nekk yoon wi mu nekk jëm ci Quraysh amuñu ci benn information te yëguñu ci lenn yëguñu ci dara ñoom waa Quraysh xabaar yi daal dara ñëwul Seydina Abbaas nag radiyallahu anhu comme que dafa ñeewantoon gaayam yi bu baax waaye mu ne xaaral kon mu ne fa jalastu ala baghlati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam albaydaa fa xarajtu alayha hatta ji'tu al-araak fa qultu la'allii ajidu ba'da al-xataa ba'da al-xattaaba aw saahiba labanin aw dhaa haajatin ya'tii makkata fa yuxbirahum fa yuxbirahum bi makaani rasulillah sallallahu alayhi wa sallam li yuxriju ilayhi fa yastaminuhu qabla an yadxula alayhim anhu Seydina Abbaas nag daal di waa Màkka ne hee xaaral nee na ci saase ma daldi di yéeg ci baxlaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu nga xam ne bu weex la woon baxla mooy berkel nee na ma daldi ci yéeg doomi fas ak mbaam nee ma daldi ci yéeg boo xam ne yonent bi aleyhi salaatu salaam a ko moomoon bu weex nee na fa xarajtu ma génn aleyha xatta jitul araak ba ni may agsee ci garab yi nga xam ne mooy garabu araak yi ñuy ute euh, soccu yeeg ak yi nga xam ne mooy fruit yooyu di alkabaas nee na ma ne la'alli ajidu ba'da alxataaba mu ne amaana ma dajeek ñenn ñoo xam ne dañoo ñëw ngir ngir lan ngir taxan si ut si mat waaw ndax ci sajarul araak yi mën nañ fewta matt loo xam ne moom lañuy taale ci kër yi ngir togg ak jaaru ma ne xaaral amaana ma daje koo xam ne wala ñenn ñoo xam ne kenn ci ñoo xam ne dañoo ñëwoon duut si matt di taxan si aw saaxiba nadan walla bo koo xam ne boroom soow la mooy boroomi gàtt la yoo xam ne dafa ñëwoon doon sàmm ay gàttam fii boo ko defee aw za xaaja wala koo xam ne boog aajoo ko fi indi woon yatti màkkata ma ma ma wax ko mu dem màkka fa yuxbirahum mu daal di leen xabaar dikkal leen fi nga xam ne fi la yeneen bi alayhi salaatu salaam nekk fii ci Marra Dhahran bu ko defee ñu génn ñoom li yuxriju ngir ñu génn nu mu gën a gaawe ngir ñëw livrer seen bopp te yëg ne du ñu accuser benn du ñu opposer benn li nga xamante ne nii mooy résistance loolu la imaam seydna al abbaas ibn abdil muttalib radiallahu taala anhu wa ardaahu daldi daldi wax léegi mu yéeg ci barlaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam mu daldi dem ci araak boobu foofu ci mar Dhahraan mu ne bi mu demee mu ne fa wallaahi yonent bi alayhi salaatu wasalaam ak arme ñi mu àndal julli ñi ñoom ñu ngi fële toog ñu ngi campé fu nekk campé foofu bari fa Seydina Al Abbas xam ne bu jógee fii moom bu doxee Makka jëm direct dafa fa àgg te gaay du ñëpp te tem waa Makka par inadvertance ñuy jéem résister te bu boobaa moom mooy nekk halaaku Quraysh ila aaxiri dahr mooy nekk li nga xam ne mooy toskare Quraysh ba ni nga ba yawmal qiyaam nee na nag ma yéeg kon ci baxla googu mu ne fa wallaahi inni la asiiru alayha wa altamisu maa xarajtu la id sami'tu kalaama abi sufyaana wa budayl ibni warqa wa humaa yataraayaaan mu ne man daal naka laa agsi foofu rek man daal wat naa ci yàlla ni may doxe noonu di seet li ma tax a génn mooy daje kenn naa daje nit koo xam ne dinaa ko mën a yónni ci waa Makka mu gaaw wax leen ñoom waa Makka moo xam kenn ku jóge ci ñoom na ku ab taxankat wala ku koo xam ne dafa dafay sàmm si wala ku fi jox soxla fii ci marru dhahran ci araak yi fii ba ma mën a wax ak moom ne ko mu jottalil waa Makka li nga xamante ne mooy xabaar bi nee na maa ngi wat ci yàlla ne gis nga bi may dox noonu naka laay dox noonu rek id ci saase sami'tu ma dégg kalaama abi Sufyaan ma dégg Abu Sufyaan man man huwa Abu Sufyaan hada ahuwa abu sufyan ibn al-harith ibn abd al-muttalib am huwa abu sufyan sayyidu quraysh saxr ibn harb huwa thani deuxième bi la ndax ku njëkk ki mu ngi ci yonent mi aleyhi salaatu salaam ak julli ni mais kii mooy abu sufyan sayyidu quraysh mi nga xam ne moo ñëwoon li yushadda fil aqd wa yumadda fil ajal ngir ñu yokkoon moo ñëwoon Medina di di faire moom yëgul li xew comme si yëgul ne waa banu Bakr dal nañ ci waa Xuzaa nee man daal ñi may doxe noonu ci laa dégg Abu Sufyan moom muy waxtaan ak Budayl ibn Warqa wa huma te ñoom ñaar yataraayaani mooy ñu ngi discuter ci denn maa ngi dégg ñuy discuter maa ngi leen dégg ñuy discuter kii naan yataraajaani bu ma nee ndiw ana ataraajam ak fulaan mooy ne mooy dañoo nekk discussion manaan leen comme ñu romb manaan noo kee diw la mu ne ma ah, non kee du diw la dañoo niroo rek manaan si si si non moom la xanaa gisoo otoom bi lii ma otoom la nga naan non dafa niroo otoom rek nee du moom comme loolu la mu loolu mooy yataraajaani nee na wa abu sufyan yaqul abu sufyan mu ngi naan maa ra'aytuka al-laylati man de gisuma lu mel ni tey niiraanan ab loo xamante nii mooy ay jaaru safara yuñ taal ngir jaaru yu mel nii masuma koo gis lii mooy ci riwaay imaam ibn Isaaq bi lii mooy ci riwaay imaam ibn Isaaq bi waaye am na yeneen riwaay dañ ne ah, ah, ñoom ñii rek ànduñu woon ñoom ñii rek ànduñu woon ah, te loolu imaam ibn Isaaq ci boppam moo ko nettali ah déggal imaam Abu Sufyaan ndax imaam ibn Isaaq nga ne wee eh, xaaral yow bala ngaa suufi bala ngaa ñoom Abu Sufyan yow sànq nee nga ñoom yëguñu woon li xew mais ana lan lay def fii kon ñu ne la lool nag imaam Ibn Ishaq nettali na ko lan moo tax ñu ñëw fii imaam Ibn Ishaq ci càllale biñ la waxoon bi imaam Az-Zuhri bi ba léegi jaar ci imaam Ubaydillah mu jële ci imaam Ubaydillah mu jële ci Seydina Euh, Abdallah ibn Abbas mu ne déglu limaam ni sàppo mu ne fa lamma nazala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam marra dhahran wa qad umiyat al axbaaru an qurayshin falam yatihim xabarun an rasulillah sallallahu alayhi wa sallama wala yadruuna ma huwa fa'il mooy li ñu wax sànk ñu ne waa Quraysh bi nga xamante ne nii ci la yonent mi alayhi salaatu salaam ak si marru Dhahraan fii ñu toll fekk vraiment waqad umiyat al axbaaru an Quraysh mais information yi brouillard la waa Quraysh am ndax Abu Sufyan mi ñu yónni woon mu dem ba mu demee la bëggoon non seulement amu ko mais xamuñu yonent bi alayhi salaam lan lay def xamuñu yonent bi alayhi salaam lan lay def ndax day wëyal accords yi wala boog fa mooy ne waa Quraysh de toute façon def nañ lu ko yàq kon jeex na comme que jeex na nag que day dal seen kaw lool xamuñu ci dara. looloo tax mu ñëw ñëw Seydina Ali ñëw Seydina Abu Bakar fu ne mu dem fa Seydina Usmaan Seydina Umar radiyallahu ta'ala ngir ñu waxal ko ñu intervenir ba yonent mi alayhi salaatu salaam wax ak moom mais lool comme que amu ci dara te waa Quraysh yonent mi alayhi salaatu salaam ñaan nga ñaanoon ne allahumma ne buur yàlla yàlla nag ma leen téyal seen bët yi ak seen nopp yi buñ ñu yëgal dara bu ñu yëgal dara mooy bu benn xabaar filtre suñu boroom da koo nangu yonent si ma lay saab saab agsi na ba marru Dhahran te waa Quraysh yëguñu ko nga ne ma waaw léegi ndax bala ngaa continuer fii say Abbas doon wax léegi man ba léegi maa ngay xaar nga tontu ma ci nan lañu def Abu Sufyan ak Budayl ibn war al-Khuzai radiyallahu ta'ala ana lan la doon def lan moo tax ñu ñëw fii ba Seydina Abbas di leen dégg yataraajan ñu ne la loolu imaam Ibn Isaaq wax na ko mu ne nag bi mbir yi demee noonu waa Quraysh nekk ci brouillard total wala yadruuna ma huwa fa'il xamuñ lu yonent bi alayhi salaam di def mu ne wa xaraja fi tilka layaali abu sufyaan ibn harb wa hakiim ibn hizaam wa budayl ibn warqa yatahassasuuna al axbaar wa yanzuruuna hal yajiduuna xabaran wa yasma'uuna bihi waqad kaana al-Abbaas ibn Abdil Muttalib laqiya rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi ma'di tariiq mu ne pour tontu li ngay laaj wa xaraja Abu Sufyaan fii tilka layaali ci yooyu bi mu jógee Medina ñëw wax ba Eh, eh, hind soxnaam si ne ko qabbahaka allahu min waafidi qawm maa jitta bi xayr qabbahaka <laughs> allahu waay waaye su bokkun ma la waaye jëkkër sama abu sufyaan min waafidi qawmin ci koo xamante ne moom la ay ñoñam eh, daldi daldi daldi am ci moom kóolute ba di ko ba di ko sant mission qabbahaka allahu min waafidi qawm indiwoo yiw maa jitta bi xayr abu sufiyaan nag nekk ci ay gaarbam xamuñu lan la yonent bi alayhi salaatu wassalaam def guddi gu ne nag am benn guddi bopp après jour yooyu bi mu jógee Medina mu daal génn moom kese déedéet wa Hakiim ibn Hizaam ak seydna Hakim ibn Hizam wa Budayl ibn Warqa ak Budayl ibn Warqa al lan lañuy def lan moo ñu génn mu ne yataxassasuuna al ñuy ñuy ut bëgg am information ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñuy fexe ngir am information ci position yonent ma lay saa saa est-ce que mu nga Medina wala est-ce que mu ngi ñëw ci suñu kaw wala boog mu ngi leen feneen waaw ah xam nga xaasuus ak ñoom jaasuus dañoo am lu leen wutale boo seetloo presque xaasuus jaasuus yata jassasu ak yata xassasu xaa bi lañ jël def tomb ci suuf mu mujj nekk jiim jaasuus jaasuus mooy espion mooy espion mooy koo xamante ne moom bu demee buy kii comme ni détective yi def doo ko gis moom buy information doo ko gis mooy mën na lay topp comme ni détective yi def détective privé yi gars yi dañ di mandaté ngir ñu utal leen information ci benn nit mais ni ñuy def seen oto la yor di xool ay déplacement am di yor seeni photo seeni caméra pour ut ay preuve ndax bu leen waaye gisee ñu koy photo mooy mu jeex ñoom ñooy jaasuus yi euh, waa ji nga xam ne xaasuusul nag ki nga xam ne yataxassasul axbaar moom du dee nëbbatu nëbbatuwul de moom nëbbatuwul kooku du nëbbatu day ñëw du nekk di làqatu di kasawu di yàqatu fii waaye lu yëngu mu mu tiit non moom dafay nekk mais di xaar di ut ay information moo tax yaa bunayya idhabu fatahassasu ngeen lay Seydina Yaqub waxoon doom ya ngeen wëri dem leen Misra ngeen wëri ami information seet uti ay information ci Yuusuf waaw Seydina Yuusuf alayhi salaam ci suuratu Yuusuf ak frère waaw mooy ñëwuñu di làqatu moo tax bàyyi dem sax da leen ne li ngeen comme que yi soloon dafa rafet lool te dañoo niroo mu ne leen yaa bu nay samay doom bu ngeen demee bu leen bokk buntu yi ngeen di duggee dee leen dugg ci buntu mutafarriqa yoo xam ne dafa wute ndax ràmmeñ ak cat dafa am te dañoo taar woon alayhimu salaatu wassalaam mooy ñooñu làqatuuñu ñooñu làqatuuñu waaw dañuy dem Misra wàcc tout ay information alors que jaasuus jaasuus espion la voilà mooy moo espion Abu Sufyaan ak Budayl ibn Warqa ak Hakim ibn Hizam ñoom nag ñu génn yataxassasuuna al axbaar benn ci guddi yooyu ngir ut xabaar yi wa yanduruuna hal yajiduuna xabaran aw yasma'uuna bihi ñuy xool est-ce que dinañ am benn information bokk yonent bi alayhi salaatu salaam wala dinañ dégg dara ndax wóorul te surtout comme que bëccëg gi lu ne fànn kenn du ko jeex mais guddi gi wóorul di li nelaw jekki rek arme jullit ñi dal suñu kaw nag ci ñun waa Quraysh te kilifa da ñi ñi ngay sàmm da ngay leen di bàyyi xel moo na Abu Sufyaan génn ànd ak Budayl ibn Warqa ak Hakim ibn Hizam ngir ñu information fekk Seydina Abbas comme que daje woon naa Yonent mi alayhi ba àndaat ak ñoom bu ñëw Marru Dhahraan nag bi Yonent mi alayhi dafa jege Makka ci la Seydina Abbas nag ne hee waa Quraysh de maa ngi wàcc yàlla ne gis nga bu Yonent mi alayhi duggee Quraysh ci force saa ñu ñëw nu mu gën a gaawee ngir mën a mën a ma euh, ngir ngir rassurer ko ne duñu résister ah kon de la xalaaku Quraysh looloo tax moom mu daal di dajeeg ñoom ba ni muy kii mu ne bi may dox noonu ci laa dégg Abu Sufyan ak Budayl ibn Warqa mais moo tax ma ne la du ñoom ñaar rek a àndoon ndax riwaaye imaam ibn Ishaq bi te naka noonu di imaam ibn Ishaq rek ko solo waaye ku mel ni imaamu imaamu eh, imaam kii nu mu tuddati eh, Muusa ibnu Uqba rahmatullahi aley imaam Muusa ibnu Uqba rahmatullahi aley moom itam daal dina koy solo ak imaam Isxaaq ibn Rahawey ak imaam al Xaakim ak imaam al Bayhaqi ci sanad yoo xam ne yu wér la waa léegi nga ne ah, ah, ah, bala nga àggale fii am na ñoo xam ne xamoo xamaguñ leen de Hakim ibn Hizam moom mooy kan Hakim ibn Hizam mi nga tudd léegi mooy kan man huwa Hakim ibn Hizam nga waa kooku rek kon war nañoo mën a def tarjamaam ndax ñoom ñii Hakim ibn Hizam Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ñoom war nañoo def seen tarjama kon nana la waaye kon Hakim Seydina Hakim ibn Hizam moom war nañu def tarjamaam insha allah Hakim ibn Hizam ibn Khuwaylid ibn Asad kon moom war nañu def tarjamaam waaye du moom rek wala bu Budayl ibn Warqaa dama lay di laaj est-ce que kooku dañ muy ah gis nañ ko waaw kay waaye ki ñu jëkk a wax ak Abu Sufyaan Abu Sufyaan Saxr ibn Harb liñ ko gis ci kii bi yépp xamaw xamaguñ exactement mooy kan di xam nañ ne daal mooy sayyidu Quraysh moo yoroon njëgg ma waa Badar moom lañ doon kar mu rëcc Abu Sufyaan ibn Harb gis nañ waa Quraysh lam fa nee woon bañ ne moom moomu waaw kooku it gisawuñ tarjamaam il est temps ñu gisaale tarjamaam insha allahu ci xew-xew bi euh, kon euh, Budayl Seydina Budayl comme niñ ko wax gis nañ ko léegi ni ñuy def pour àggale kon dañuy yem fii Seydina al Abbaas radiyallahu anhu di nettali keroog bi mu bi ñu campé Marru Zahraan mu yël berkale yonent mi aleyhi bu weex ngir dem xool koo xam ne moom lay egge wax waa Quraysh ñu gaaw ñëw ci yonent mi aleyhi salaatu salaam livré wu léegi daldi jébbalu balaa muy dugg màkk di ko jël ci fors kon nag ñi génnoon ci waa Quraysh doon seet ay xabaar moo doon seydna abu sufyan seydna hakim ibn hizam ak budayl ibn warqa alxuzaa'i radiyallahu taala anil jami ndax ñoom ñi ñépp mujj tuub léegi nag ni ñuy def mooy pour continuer dañuy yem nii kon ci jataay bii di ñëw ñu di gis tarjama ku njëkk ki ki ki ki pa abu sufyan ci saasin abu sufyan ay mbirum dafa gën a gudd moom xam naa après Hakim ibn Hizam say dañuy commencé naa Hakim ibn Hizam ni yonent bi alayhi salaatu wassalaam waxoon lan laa tabi' ma laysa indak waaw kay yow bul jaay loo xam ne moo tax ci buntu njaay masala njaay daa mel ni ma suguñ cee dugg rek ak façon njaay yu xaraam yooyu xaw ma sax ndax dinañ ci mës a dugg mais on moom la laa tabi bul jaay ma laysa indak loo xam ne newul fi yow loo moomul bu ko jaay nag la ñuy gis kon tarjamaam insha allahu taala muy seydina hakim ibn hizam bu ñu paree ñu daal di gis seydina abu sufyaan saxr harbin